kon ñu gis ne Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu voilà bi mu nee ko xaaral rek Seydina Abu Bakar tamit dafa xaar waaw mu toog xaar mu taxaw xaar nee na ma dem ci Yonent may ko ah ya Rasulallah hada xam ne kilifa bu nee ci kër day laaj digalam ba pare bala nga fay entrer kenn waaw rawatina koo xam ne yow ah amaana moom bu ko bi gisee du ko neex. sinon man nga fee entrer koo xam ne jàpp nga ne bu ko gisee dina neex moo tax naa Abu Bakar ba mu gisee <laughs> ñëwoon te neex affaire bi daal neexu ko yonent way sa sam def discours ne leen déedéet bu kenn duggati ci kër jàmbur yi noonu sans pour autant nga ànd ak boroom kër ndax loolu bo loolu mooy parce que boobu moom neexu ko sinon yonent way sa salaam léeg-léeg euh, ay nit danoon na ñëw daal di euh, dugg di ko xaar voilà gisoon nañ suñu eh, Abdul Muttalib <laughs> ibn al-Harith ibn ibn Rabi'a ibn eh, Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib eh, ak Seydina al-Fadl ibn Abbas bi leen seen bàyyi yónnee ñu dem ngir yonent bi sa saam salarié leen te Seydina Ali ibn Abi Talib ñëwoon ne seen bàyyi ah yonent bi saa saam du def lool de mais ñoom ñu jàpp ne leneen la mu ne leen dem leen mu tëdd di leen maa ngi fii di xaar nañ dem <laughs> ñu dem diñ demee. ñoom ñu njëkk yonent way saa saam soo ko ñëw dañ ko njëkkoon biir néegam kër say kër Zaynab yonent way saa ñëw jàpp seen nopp eh, eh, eh, kaay leen kaay leen ba pare <laughs> waaw di foog ñoom ñëw leen ñu ñëw après lu leen may jiitoo <laughs> ñëw leen après ñu door a dugg voilà lool mooy teggin na boroom kër gi boo ànd ak boroom kër gi mooy laaj digal boroom kër gi ba pare waaw bu dee ne am nga koo xam ne jàpp nga ne moom moom moom bu ñëwee bu ñëwee gis ko day kontaan dina ko bëgg lool grawul mais attention bu dee jigéen bi la amoo droit di eh, di accueillir ak góor moom kese ndax yonent may saa saa moo tere eh, ne amul benn góor buy wéet ak benn jigéen lu dul seytaane moo leen ñetteel voilà mooy il faut mu am keneen a ah. voilà loolu lu nañ kiy bàyyi xel même bu dee ne léegi bon léegi ñun dañu sàggan. voilà yooyu dañ koy duñ ko bàyyi xel léegi nag loolu jur ay problème yoo xam ne wala yoo xam ne la yuhmadu uqbaha quoi vous comprenez voilà yooyu tamit nañ ciy bàyyi xel mooy foo teggee sarian rek foo wàcce raay bi rek yow iblis daay moo nekk wala tattabi'u subal as-subul bu leen topp sew day de boo wàccee xàll wii waaw siraaj yi minhaj yi di doxalin wii tëralin wii dundin wii fi yonent way teg boo ci wàccee tarfatal ayni yaa ngi à la merci des satan des shaytan et de ses kon nag loolu nañ ciy bàyyi xel voilà kon yonent bi salaatu salaam Seydina Abu Muusa radiyallahu anhu nee na wa ñëw yonent ci yonent bi salaatu salaam waaw daal di koy wax ne ko ah Abu Bakar de mooy radiyallahu anhu mooy laaj digal de <coughs> yonent bi salaatu salaam ne ko izan lahu wa bashirhu bil janna ne ko ne ko mu ñëw. jox ko digal te nga bégal ko ajjana waaw loolu wax nañ ci sànq bégalaate ci euh, baax boo xam ne jullit bi nay bëggal mbokk jullitam te dugal mbégte ci li nga xam ne mooy sa moroomu jullit sa mbokk jullit loolu bokk na ci jaamu yàlla yu rëy yi voilà léegi nag yow itam buñ la joxee ndigal ci noonu yow itam duggal bu fa nekk dindi complication ci saase rek fa aqbalat naa Abu Bakar daal di ñëw hatta euh, mu da nee na fa aqbaltu ma daal di dëgmal dem ci moom ma ne Seydina Abu Bakar ah, doxe tamit li ma yonent bay saab saa wax udxul mooy duggal wa rasulullahi te nga yëg ne ndawal yàlla li mi ci biir de radia alayhi salatu wasalaam yubashiruka bil janna moo lay bégee moo lay bégal li nga xam ne mooy aljana allahu akbar léegi kon mu ngi noonu le loolu waxoon nañ ci Seydina Abu Bakar ñëw toog bi mu ñëwee mu toog ci ndejooru yonent bay saa saa loolu dañ ciy jàng ne mooy ñëw toog ci ndejooru ndax mooy côté bi gën tedd ci aji eh, toog gi toog ci ndejooram loolu du lu ñu xaraamal du lu ñu tere du lu ñu sax lu ñu sit sinon Seydina Abu Bakar ngi bi mu ñëwee beneen place bi desoon naa càmmoñ bi dafa ñëw toog ci ndejooru yonent bi alayhi salaatu wassalaam te yonent bi saa saam neew ko waa Abu Bakar lu tax ngay toog sama ndejoor demal toog ci sama càmmoñ wala sama gannaaw wala sama kanam kon loolu lu ama am solo la <coughs> kon léegi nee na man ma delluwaat Seydina Abu Muusa al Ash'ari ginnaaw bi Seydina Abu Bakar toogee def ni yonent mi alayhi def loolu dañ ci jàng ne roy ci lépp waaw Seydina Abu Bakar bi mu ñëwee radiyallahu anhu lii yonent mi def noonee képp la def allahu akbar toog ci ndajooram waaw xëcc yére yi jël tànk yi yoor ci biir ci biir teen bi waaw léegi nee man nag ma dellu waaw summa rajaatu bi ma gisee lool ma dellu wajalastu ma toog fa ma toogoon ca kanamu buntu ba waqad taraktu axi yatawadda ma bàyyi woon nag sama frère yata wadda mu doon jàpp wa yalhaquni xayran yaati bi waaw dañ ci waaw ay way yàlla bi ko bëggalee yiw ci digal ki yonent way sa sam di bëggale àjjana tey dina ko indi loolu dañ ci gis nit ki nga war a gën a bëggal yiw mooy ki la gën a jege waaw adnaaka thumma adnaaka fa adnaaka wa ati qurba haqqa gis nga Seydina Muusaa alayhi salaam gis nañ sànk aaya bi ah dane borom bi waziran min ahli Haaruuna axi waaw utal ma ku may dëgërloo nekk sama bras droit ki may secondé kan la wax sama Haaruuna mi nga xam ne moom ñoom moom ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay waaw Allahu akbar walla nag ma yées yi léegi nga xam ne ñoom daanaka defal yiw keneen moo leen gënal defal ko seen propre frère seen propre ki nga xam ne ñu leen di tagg ci àll bi naan ñoo baax te ñoo yées ci seen biir wal iyaazu billah après mu foog ne mu ngi def dara kooku defu tus kooku defu dara dara dara mooy nit da war a bëggal sa bopp laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi waaw yonent bay saa saab xaloon la nañu nit du dugg ah, du gëm dëgg dëgg dëgg kenn du dëgg dëgg kenn ci yéen lu dul mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam moom xam na ne ñii yonent bay saa ñi muy dëgg ñi muy dëggal mooy ñii door a ñëw moom moom ñëwul dafa toog léegi nag mu yéene ko doom ya ci frère am waaw waaw kon nag loolu la mu ngi noonu muy abu ruhmu wala abu burda <laughs> waaw radiyallahu anhuma kon nag nee na ba ma fa toogee rek bi ma toogee noonu rek am keneen koo xamante ne nii dafa yëngal bunt bi fa ida insanum yuharrikul baab waaw mooy nit tamit boo gisee yiw da nga koy yéene sa say say say say jege yaale ay way lii de ay way lii de bëggoon naa liw fekk ko waaw moom mu ngi fee waaye tey bu ñëwoon ba fekk xéewal kii ñun nag foog nañ ne lool ca matériel rek la waaw nga dem fenn foo xam ne yow nga dem dangaa dem fenn fekk fa way koo xam ne ma soo koo gis boroom xam-xam boo xamante ni nii gane la ilaa diw de ay way ak maa bëggoon maa bëggoon waaye mu fekke woon lii waaw <laughs> voilà ay way in yuridillah waaye nag nga ne lu yàlla moo koy jox ku ko soob moo tax gis nga mo teggin yi tamit neewul rek atama bëggoon mu ñëw dane bu dee ne yàlla nam mën a ci diw yiw dina ko indi waaw nga delloo lépp ci boroom bi xam ne lii nii yonent bay saasaam ñi muy bëggal moom yàllaa koy décider <laughs> waaw <laughs> bu dee yàlla lal la de te pour daa moom daf ma waroon a daf mu nga doon jàpp ngir daf ma mais ba léegi gisuma ko <laughs> amaana moom daa def sûrement daa dem ca jàkka ja man nañ ko wax lool ne ko yonent saasaam jaar na ne mu laajte far mu jaar feneen wala mu yéex a ñëw yéex boo xam ne fekk na yonent way saa saam yëkkati na jotaay bi dem na yoonam waaw mais <laughs> mu ne daal bu dee yàlla daal bëggal na diw yiw yàlla ah dina ko ëndi jekkere am ku yëngalaat fa ida yu yuharrikul baab lool ba léegi dañ ciy gis mooy yëglu bi nee na tamit ma ne ko ala ngi nga gis saxaaba yi ñoom it ma ne ko kan la ma ne ko kan la mu ne ma Umar loolu dañ ciy xam ne nit boo ñëwee na yow ki ngay waxal gisu la nga ne koŋ-koŋ wala teleng leng leng leng ñu ne la kooku bu ma nekk naan man man mooy lan surtout bu dee waa ji xàmmeewul sa baat même sax bu xàmmee sa baat li gën da ngay wax yow yaa ngi woote numéro privé ba pare numéro boo xam ne dañoo nëbb numéro bi waaw nga woote ñu ne waaw salaamaaleykum waa kooku nga naan man c'est quoi ça non loolu moom vraiment moo tax yeneen tubaab yi sax am na benn jour Seydina Jaabir nee na ñëw yëglu kër yeneen tubaab yi sax salaam mu ne ma mu ne mu naan ma kii kan la <laughs> mu ne ma kooku kan la <laughs> ma naan ko man yeneen tubaab yi sax salaam génn <laughs> naan ma man naan ana ana ana kan mel ni koy wan ne di ko wan ne du nii quoi waxe yow kan la nga naan man yeneen saa sam génn naan ko ana. ana ana mooy <laughs> la mooy kan la nga naan ana man la non da ngay wax te tamit loolu am na loo xam ne tamit waxoon nañ ko masoon nañ gis masab yi mooy am na yenn yoo xam ne tamit doxut waaw ñu naan la ko kan la nga naan man la móodu te móodu yi bari way doole yow móodum Faatu Njaay am na móodum Ibra móodum Mayoro móodu Anta Njaay ñoom ñëpp ñuy ay móodu ci dëkk bi yéen ñëpp ngeen nekk ñoo xam ne presque léegi nga ñëw yëglu kookal la nga naan man la Moodu déedéet Moodu doy danga naan Moodu Anta Ndiaye ñu xam ne ah kii mooy Moodu Anta Ndiaye voilà loolu it dafa am solo <laughs> Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne ma mu ne man la Omar de waaw kookal la mu ne Omar ibnul Xattaab gis nga Omar ibnul Xattaab di doomi al Xattaab <laughs> waaw radiya fa qultu ala rislika ñu wax ko comme Seydina Abu Bakar nee na ma dëkkal yonent bay saasaam bi ma ñëwee fa sallamtu alayhi ma nuyu waat ko waaw moom la yonent bay saasaam doon wax naan boo ñëwee dikkal ay nit nuyu leen booy dem nga nuyu leen bi nga ñëw bi ngay ñëw nuyu leen ginu la yell ba ngay dem nuyu leen mooy moom lañ doon wax ñu <laughs> ko doon naan amul voilà nga dajeeg waa ji nuyu ko ba pare après nga mu dugg fenn yow nga dugg fenn ngeen dajewaat nga ko ah saa yaa ngi noonu ah déet yaa ngi noonu jëli gën a yay teggin mooy nga nuyoo tawaat mu gis yonent bay sa sam ñëw ba kii ba mu ne ko kii mu indi mu ñëw Seydina Abu Bakar Seydina a ñëw mu dem di nuy ñëwaat Seydina Omar yëgluwaat mu ñëwaat nuyuwaat yonent bay sa salaam fa sallamtu alayhi voilà waaw moo tax ñenn ñi eh, xamuñu sunna yooyu même di génn di nuyoo am na ñoo xam ne xamuñu sunna yooyu ci réewi wolof <laughs> di génn ne waaw kon ne salaamu alaykum wa rahmatullah daal di tëj buntu bi <laughs> wala salaamu alaykum wa ah yéen ñi te leen di jaaxal quoi parce que miinuñu ko loo alors que loolu mooy sunna tamit voilà comme niñ la ko waxee léegi kon nag mu ngi noonu nañuy fexe di sunna woo di di di di di takkook sunna waaw loolu rek a baax <laughs> waaw léegi kon ah mu ne. léegi nag bi nga xamante ne kon mu ne ko digal ko euh, yëgal ko yonent saa salaam ne ko nee ko mu agsi te nga bëggal ko àjjana mu dem ndax ko xam nga fii nii Seyna Omar ak hadis bii ñëw après bu Seyna Abu Hurayra bi wute na Seyna bi mu dig bi mu bi mu yoree dàll yonent may saa salaam yëgal euh, bëggal euh, yonent saa ne ko jëlal sama dàll bi nga dem bi ko fekkee ci tool bi ne ko koo dajeel rek ko àjjana waaw ne mu ñëw dajeeg Seydina Omar ak Seydina Omar daal di koy sakk duur ko tël xam nga boobu parce que Seydina <laughs> boobu bokkul ak bii mooy dàll bi la yor képp kum kii rek mu bégal la alors que bii yore may saa moo ne ko na agsi demal nga ne ko na agsi te nga bégal ko àjjana mooy ñaaree ñoo ànd manu na ko agsi ba pare di nëbb leneen non te Seydina Omar kurpeñu ko parce que moom kese la te kenn la ko alors que fële mooy mooy day wër rek dem man na dajeeg ñoo xamante ne nii. ñu dégg loolu rek moo tax yonent bi saa salaam Seydina Umar ne ko ah yonent saa salaam yaa digal Abu Hurayra li mu ne ko waaw mu ne ko ah man gis naa est loolu doo bàyyi noonu rek nit ñi damay bañ buñ ko kiiwee daal di jàpp ci yooyu de bàyyi jëf yonent saa salaam ne aywa nañ def ñoo Umar wax <laughs> waaw mooy bii parce du ay mbooloo ay kii noonu moom dañ koo wax léegi jeex na kii day wax dem waaw Seydina Abu Muusa radiyallahu anhu wallahu ta'ala alam léegi moom it mu ñëw bi mu ñëwee fi yore côté bi yore saa alayhi salaam toog càmmoñ ñu mu toog foofu loolu dañ ciy xamee ne boo ñëwee ci ndaje wala yooyu yow toogal fi nga xam ne moo gën a moo moo la gën a jekku waaw bu fi nekk di pousse nit ñi alors que am na place boo mën a toog toogal fépp fu ndaje nit àgg fa nga ñëwee da ngaa tardé toogal foofu waaye bul pousse nit ñi ne yow da ngaa war a dem ca kanam waaye loolu waxoon naa la tamit ñiy toog nañu dimbali seen mbokk yi surtout ci jàkka yi bu dee ne eh, jàkka ji am na nay place nañu dem ci biir buñ ne waa man baat damaa bëgg buñ sëlmalee ma teel a génn nga wax lool daanaka un tiers jàkka ji wax ko ngeen bloqué port bi eh, ay place nekk ci biir yéen tax eh, xotti di di jéggi doq yi yonent bay saa saa nan tere yow yaa leen di pousser kon nit day dimbali mbokku jullitam comme niñ ko fi yàggee gis léegi Seydina Omar daal di toog moom itam roy li nga xam ne noonee la fekk yonent bay salaam daal di ak Seydina Abu voilà léegi nee na nag après ma dem waxaat li ma waxoon ay way sama mbokk ma waaw <laughs> nee après daal ma toog noonu rek bi may wax noon rek <coughs> mooy bu ko yàlla bëgg yu dina ko indi rek jekk am ku yëngal bunt bi jekk ku yëngal bunt bi ma ne ko ala rislika waaw ma ne ko ala rislika am ku yëngal mu ne ko kan mu ne ko Usman ibn Affan gis nga tamit moom lañ la doon a sànq man demaay waaw ma ne ko may naa laa expliquer lool gis li góob lool rek nee na ma dem xabaare ko yonent bi saa salaam mu wax fa bashirhu bil janna ma balwa tusibu ah bëggal ko àjjana waaye moom nag bala moo looloo am ci kaw musiba boo xam ne dina ko dal waaw bële ala balwa am ma balwa waaw sëy naa nee na ma ñëw ne ko duggal yonent bay saa saa mu ngi lay bëggal waaye nee na nag ci kaw musiba gu lay dal waaw boo xam ne diñ ci jaar mex na natt boo xam ne diñ ci jaar bu mitti te loolu li boroom xam-xam yi wax te loolu la mooy li nga xamante ne nii mooy bu nekkee xalifa ñi nga xam ne ñooy kaccoor yi bëgg ñëw daal di summi yére boobu comme ni mu ñëwee ci yeneen riwaaya yonent bay saa yeneen xadiis boo xam ne dana sëy naa Usmaan dana ko Usmaan borom bi dina la solal ab yére boo xam ne naafiq yi ñëw bëgg koo summi bu boobaa na bañ voilà mooy dina la def xalifa nga nekk sama xalifa am ñoo xam ne dañuy ñëw bëgg ko dindi waaw bëgg ko dindi bëgg nga nga nga nga nga nga nga boo boobaa na bañ voilà noonu la def mooy la ko dal ci yow mu daar moom Seydina Usman ibn Affan alayhi ridwanur rahimur rahman ci xilaafa am nañ ko faate ca këram ci loxoy kàccoor yi nga xam ne ñoo jóge woon Égypte ay mis ay ay ay ay Irak yooyu ñëwoon di def seen kàccoor foofule wal iyaadu billah <clears throat> voilà waaw te loolu yonent bay sa saam du foofu rek la ko wax kom niñ la wax sànq ne ko eh, eh, borom bi dina la solo ak yére boo xam ne naafiq yi dinañ ñëw bëgg nga summi ko nga bañ voilà naka noonu al imaam Ahmad solo na ci comme ni ko imaam al-Hafiz ibn eh, tudde ci al Eh, jële ci yoonu Kulayb ibn Wa'il mu jële ci mawlana ibn Umar radiyallahu anhu al jami' mu ne yeneen tubaab saa saam dafa tudd doon ñu tuddal ay fitne yuy xew après eh, fa marra rajul am benn waay bi muy wax noonu yeneen saa saam di leen tuddal lool am kenn ku jàll eh, yenent yeneen tubaab saam ne yuqtalu ha fiiha hada yawma idin zulma mu ne gis ne kee jàll bu keroogee fitne boobu bu amee moom dinañ ko ci faat ci tooñ te dañ koo tooñ. Seydina Omar nee na bi ma seetloo ki jàll ki romb ma xoolaat ko xool ko fa nadartu fa idaa huwa Usmaan muy Seydina Usmaan <laughs> waaw mu ngi noonu Seydina euh, al imaam al haafiz mu ne sanadam hasan saxiix boobu bu wér la waaw kon mu ngi noonu kon lii mooy li nga xam ne mooy lool rek li xewoon bon boo ci bëggee lu gën a gudd nag da dem ci tarjama biñ defaloon Seydina Abu euh, euh, muy Abu Abdillah Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan ci boo demee ci archive fi ñu def saxaaba yi moom Seydina Usmaan moo ci gën a guddule tarjama ci saxaaba yépp waaw ah, parce que euh, kàcc yu mag yi da cee bare ak yu mel noonu il fallait leeral waaw waaw alhamdulillah kon loolu la ko boroom yonent bi alayhi salaam muy mu'jiza ci yonent bi alayhi salaam nga xam ne yëgal nañu loo xam ne mooy am ta na mu ko waxe woon noonu la amee naaw man dañ koo faat ci tooñ fekk muy jàng alquran ñu daal di koy faat voilà mu ngi ne ci këram dañu ginnaaw xisaar eh, eh, ñi nga xam ne noonu lañ ko ñu yiis ñooñu ñëwoon Medina def na fitna jamonoy Dul Hijja fekk ki nga xam ne mooy aj période aj bi la woon nga xam ne ñu bari dañu doon dem aji eh, ñu profité ci noonu daal di ñëw fa yàq fa yàq yooyu daal di nekk ci jumaa yeneen way sa sa bari fa di def ay ñaawteef ak ñi nga xam ne ay wax yu ñàkk teggi nag yooyu wal iyaadu billah ba ni nga xam ne noonu lañuy ñuy wëre kër ndombo Seyna Ousmane ñëw ba tere ko teen bi nga xam ne ba ñuy ñëwee Medina amuñu ndox yahud ba yoroon ko di ci santage julli ne moom moo ko jënd ci alalu boppam def ko pour ñépp moom ko waaw mu ngi mel ni ñu ne la SDE <laughs> usine des eaux wala Lyonnaise des eaux affaire yi daa cher cher a cher am benn milliardaire boo xam ne da koo jënd na léegi man maa ko jënd jox naa ko les lions ñoom ñépp amat fay <laughs> waaw lépp maa ko sama sama donage sama xaalis ni mu toll ay milliards la waaw fii ba quatre-vingt-dix ans man nañoo fay salarié ya koy liggéey ak entretien bi yépp ci sama alal jeex na bu ma faatoo sama gannaaw sax loolu wax fa la jeex na waaw allahu akbar gis nga ñu ñëw ba ndox moomu nga xam ne moom moo permettre woon waa Medina bi ma ne am ndox mu neex ba mu ñàkkee yahut bi yor ko di leen ci santage mu dem jënd ko ci yahut bi ñu ñëw ndox moomu di ko rek waa wal iyaadu billah waaw ba niñ koy faate ci tooñ comme ni yonent bay saa saa wax nii ne ko ala fitna ala balwa boo xam ne tusibuka boo xam ne dina la dal Seydina Abu Musa de waxoo bi ñëwee ah, mu fekk loolu it dañ ciy gis ah koo xam ne boo ko bëggalee loo xam ne xam nga gisoon nañ keroog sayyidatu Fatima <laughs> radiyallahu anha yonent way saa saam bi ñu ko nee yaa muy njëkk a fekk ci ci sama njaboot waaw yonent way saa saam wax ak génn àddinaam yëgal ko ko mu jooy jooy yu méttee méttee métti yonent way saa saam ko ne ko yaay xanaa gërëmoo nekk sangu jigéenu àjjana wala xeet wi ba pare te yaa muy njëkk a fekk si mu reetaan kontaan Seydina Usmaan ñaar yi la ko yonent way sa booleel mooy bëggal ko àjjana waaye bëggal ko wax ci kaw fitna boo xam da koy dal lan la wax mu ne ah muhamidallah mu sant yàlla waaw alhamdulillah allah almustaan ah yàlla de moom la ñuy alhamdulillah borom bi moom dong la ñuy sàkku li nga xamante ne mooy ndimbal bu boobaa waaw ta booba waaw buy neex ak buy naqari lépp borom bi képp ci moom la ñuy sàkku dimbal moom suñu borom tabaraka wa taala léegi loolu tamit man naa ne voilà koo xam ne xam nga ne boo ko waxee lool du ko perturber ba yàqal ko dundam ah man nga koo xamal yoo xam ne yu la yàlla la yum la xamal nga ko ko te xam nga ne borom secret te loolu du koy du ko perturber ba yàqal ko jaamu yàlla am kon nag kon mu ngi noonu léegi nag buñ ñëwee fekk fa wajada al kuffa qad muli waaw fekk nag ah pig pig pig peggu teen bi nga xam ne fa la yonent bay saasaam tooge fees na mu des beneen côté bi waxoon naa la du ay teggin nga ñëw naan pousse leen eh pousse leen alors que place des na ah place am nga foo toog toogal biñ ñëwee mu fees dafa toog beneen côté bi jàkkaarlook ñoom yonent bay saasaam Seydina Abou Bakar Seydina Omar mu jàkkaarloog ñoom toog <laughs> def ni ñoom <laughs> léegi Eh, kon lool loolu lu am am solo lañu gis eh, eh, ñetti sang yi biñ ñëwee ni ñu fekke suñu sang seen sang bi suñu sang alayhi salaam nii moo def noonu lañ def waaw koo xam ne ci façon ni muy toogi sax noonu lañ koy roye lan ngay xalaat li nga xam ne moom moo ko jàngale moom alayhi salaatu wassalaam est ce que ñooñu dinañ ci def dinañ ci dinañ ci non moo tax ñooy al moo tax yonent way sa daal ne aleykum bi sunnati wa xulafa wa sunnati al xulafa ar almahdiyin addu alayha binnawajiz addu alayha binnawajiz waaw na ko ŋànk ak dëgg ji ak dëgg ji na ko ŋànk ak dëgg ji kon loolu loolu lu ama am solo la waaw gis nga de ñoom ndax duñu teggi duñu def lu dul lu yonent bay saar saar def waaw ñooñu moos yell nañ yonent bay sa saa wax ci seen xaq loolee waaw ba pare mun a iqtadu billadayni min ba'di sahih imam al-Bukhari wa Abu Bakr wa Umar waaw roy leen ñaar ñi nga xam ne ñoo ñëw sama gannaaw ñooy nekk sama gannaaw Abu Bakr ak Umar radiyallahu ta'ala anhuma léegi nag Sharik mu ne ah qaala Sa'id ibn al-Musayyib mu ne sama sëriñ bi gis nañ sa bi ñuy def taxriij bi mu ne di Sa'id ibn al-Musayyib de ah noonu nag bi ma déggee hadis bi Seydina Abu Muusa daal di ma koy nettali man li ma ci déggee li ma ci gise ma daal di koy fa awwaltuha quburahum ma ne ah noonu ñu nekke woon noonu ci biiru Aris noonu ñu nekke woon biiru Aris noonee mooy seen xabru yi kon loolu bokk na ci li mu doon wane bokk na ci limu mu doon wane voilà bokk na ci li nga xam ne moom la doon wane mooy seen xabru yi nii la ñuy mujje allahu akbar allahu akbar waaw loolu noonu la waaye ça bu veut pas dire que nekke woon noonu que ne xabru yonent bay saa salaam am na riwaay bu da'if bu koy wax bu riwaay boo xam ne wéru waaw <laughs> waaw nga xam ne al imaam abu nu'aym al asbahani rahimahullah moo ko solo jële ko sayyidatu aisha radiyallahu ta'ala anha kër Seydina Abu Bakar yonent bay saasam dañ ko denc nii fiñ ko denc xabroom bi Seydina Abu Bakar ñu denc ko ci ndejooram Seydina Umar ñu denc ko ci càmmoñam mais loolu wirul loolu moom bu doon waa wérul gis nga mooy day niru li comme niñ toogee nii ci teen bi waaye daa demewul noonu <laughs> loolu wérul <laughs> waaw ndax Seydina al Qaasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr yoo xam ne moom lañ doon wax baayam Seydina Abu Muhammad ibn Abi Bakr taxawoon nañ ci voilà loolu taxul fay dellul ci yooyu eh, waxoon nañ la doomam yi Sayyidatu Aisha ñi moo leen yar al-Qasim nii xam ne moo magoon ci doomam yi Sayyidatu bàjjanam moo ko yar Sayyidatu Aisha radiyallahu anha comme ni ko al imam al-Hakim no Abu Dawud d'abord eh, daal di solowee naka noonu al imam al-Hakim an-Naysaburi rahmatullah dañoo soloo jële ci moom mu ne dama man Qasim al-Qasim ibn Muhammad dama ne mais ya umma ikshifi li an qabri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sahibayhi fa kashafat li nee na damaa wax sama sama bàjjen mais yaay la ko nee na ma ne ko waa sama yaay sama yaay buy mooy sayyidatu Aisha ndax sayyidatu Aisha magu papaam la sayyidatu Aisha Aisha bint Abi Bakr Muhammad ibn Abi Bakr ah, te Muhammad ibn Abi Bakr Seydina Muhammad moo jël Seydina al-Qasim nee ma ne ma ne ah umma yow sama ndey ah iksi fii lii an xabri rasulullah dooma dooma wuññil dooma wan ndax ab rido la woon xam nga xabru yi ci biir nekk sayyidatu Aisha lañ waaw ah, sayyidatu Aisha eh, eh, eh, biñ pat suulee ñoon sangi mbindeef yi ah, taxul mu déménager non xabru yonent bay saa saa fa la ne woon après bi bàyyam génnee àddina ñu suul ko ci watu yonent bay saa saa fala la ne woon mais euh, léeg-léeg am na nu mu doon euh, mais biñ fa ëndee Seydina Omar tamit fa la newoon daa amoon nag loo xam ne ab barrière boo xam ne moom lañ defoon boo xam ne moo doon suturaal xabru yooyu léegi nag moo tax ñi ko bëggoon a gis dañ doon ñëw laaj ko ndigal moo tax nee na man ma ñëw man alqaasim ne sama bàjjan di sama bàjjan di Sayyidatu Aisha ne ko waa sama sama baay booy sama yaay boobu dooma wuññil ma xool xabru yonent bay saa saa ak ñaari ànd doom yi waaw ah waaw <laughs> nee na ah Sayyidatu daal di may dindil kiiraay bi nag ma gis niñ leen denc noonu ma gis xabru yi <laughs> waaw nee maa ngi gis yonent bay saa saa suñ ko denc nii Sayyidina Abu Bakar ñu ko denc boppam ci mbaggu yonent bi alayhi salaam fi tolloog mbaggu yonent bi alayhi salaam foofu lañ denc Seydina Abu Bakar lañ gas denc ko foofu karta Seydina Omar moom mooy bokk Seydina Abu Bakar mu ngi tolloog mbaggu yonent bi alayhi salaam karta Seydina Omar ca tànki yonent bi alayhi salaam fa tolloog tànki yonent bi alayhi salaam moom foofu lañ ko denc moo tax xabru yi nekkul loo xam ne yonent bi alayhi salaam daa nekk ci digg bi ñii nekk ci wet gi kii nekk ci ndejoor kii nekk càmmoñ déedéet Seydina Abu Bakar moo gën a jege yonent bay saa salaam moom dañu denc yonent bay saa salaam nii boo gisee côté épaule yi mbagg yi fi mu toll foofu la bopp foofu lañ denc la bopp hauteuru bopp Seydina Abu foofu lañ ko denc comme nii mu mel ni lu xaw a parallèle yaa ngaa gisa après Seydina Omar ñu andi ko ca wet ga ca wetu Seydina Abu mais mu tolloo tànki yonent bay saa salaam ndax moom mooy repère bi waxuñ voilà di xool Seydina Aboubacar fu mu féet non tànk fa tànk yonent bay saasal ne Seydina ne noonu laa gis moo tax loolu mooy li yi ni nga xam ne noonu lañ nekkee yoo xam ne mooy bërëb bi dina sell ci kaw suuf bu yàlla bind mooy foofu bërëb yi bi di tedd mooy fi yonent bay saasal ne ak ñaari àndandoor yi waaw te ñoom ñaar keesay fa mënoon a ne parce ñoom li ñu bind yonent bay saa saam ci lañ jël bind leen ñoom ñoo bokk lu ñu leen bindee allah <laughs> moo tax yonent bay saa ñoom eh, eh, am na asar bu koy wax que nit ki fu nekk fa suuf sañ ko binde foofu lañ koy denc <laughs> waaw suuf sañ ko binde foofu lañ koy denc yonent bay saa nag suufu kaaba gi lañ ko binde nga ne ma ah ah ah, ah ah ah ah kaaba gi fu ne Makka lañ ko suul comme li ko ñenn am na gaa yi def erreur naan dem naa ci kaaba gi siyaare ji nabi loolu moom soit abus de langage la parce que jàpp ne xaw ma bon foogu ma ne am na mbindeef quand même bu jàpp ne yonent bi saa salaam quand ci biir kaaba gi lañ ko denc loolu foog naa euh, léeg-léeg na nga dégg ay woykat ci wolof yi ñu koy way. Eh, loo xamante ne nii eh, xam naa njuumte laa ko jàppe rek mais ñoom ci seen bopp war nañoo xam xam nañ woos eh, war nañoo xam que ne yonent bay saa saam denc ko Makka léegi nag nga ne ma waaw kay yow Makka Medina na mu toll sa waay distance bu rëy boobu nga ne suufu Kaaba ji lañ bindee la borom bi bindee yonent bay saa saam te ku nekk fa suuf sañ la bindee fa lañ lay denc yonent bay saa ñu denc ko Medina saay mun la lool kay simple la gis nga tuufaan bi amoon jamonoy Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam xam nga daa ñëwoon dugg ci kaaba gi yàq foofu yëpp suuf soosu bi muy daw ay tuuf tuufaan inondation yu royo royo bënn ndox mi daa ko jëlee parti ci suuf soosu yóbbu ko Medina fi nga xam ne foofu mooy néeg Sayyidatu Aïsha fala yenente way saa salaam falañ ko denc ndax loolu borom bee dogaloon ci la juuti ne foofu mooy xabroom moo tax mu jël suuf soosu dawal ko te fële mooy hij daaru hij rek Medina mooy fa nga xam ne fa lay hijraata foofu lay génne àddina mu jël suuf seen ko binde Makka ci mbënd mi dawal ko indi ko bu bërëb boobu daal di ko fay bàyyi moo tax foofu la ñu denc rasuulu rabbil alamin ak ñaar ñi nga xam ne même suuf soosu lañ leen binde muy Seydina Abu Bakrin ak Seydina Umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma moo tax kenn jegewu waaw moo tax ñoom gis nga ni ñu mel noonu ci yonent bay saa saa bi muy dund ak loolu moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib doon wax ne wax nañ ko fan yële bi bi Seydina Abu Bakar naan kii uh, uh, Ibn Abbas radiyallahu anhuma naan bi Seydina Umar génnee àddina bañ teg ko fiñ koy ci di nit ñi ñëw di ko ñaanal ñépp triste maa ngi triste taxaw am ku ma teg loxo waaw waaw naan a ah, man de amul kenn koo xam ne ginnaaw yonent way saa saam koo xam ne man bëggoon naa bu may génn àddina ma présente téere jëf yu mel ni sa bos bu ku mel ni ci kenn ci xeet yonent sallallahu alayhi wasallam ku dut yow ak par yonent sallallahu alayhi wasallam bu ma sañoon man bu may génn àddina man bu may présenter yàlla li ma jëf sa téere laay jël mooy nekk sama bos ba pare naan ah, taalama ak yàgg lu ma dégg yonent bi alei saatu naan xarajtu ana wa abu bakrin wa umar daxaltu ana wa abu bakrin wa umar aji wax ji naan ak maa yàgg dégg yonent bi alei salaam naan dégg génn naa man ak abu bakar ak omar dugg naa man ak abu bakar ak omar Seydina Ibn Abbas nee na ma tourné waaye kuy wax lii ma tourné xam nga Seydina Ibn Abbas xam nee na kaddu kii wax waaye problème bi mooy tiis moo leen dal gis nga jamonoy tiis léeg-léeg koo xam ne baatam sax doo ko tal afet fait parce que sa xelay nekk feneen waaw doo nekk di ay di seet luy baat doo xamee na ay wax ji mais sauf que tiita kii mooy euh, jàqare gi leen dal ci faat ci ñu faat Seydina Omar radiyallahu anhu loolu moo tax taw ñooyu nee na ma tourné xool muy Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waaw waaw kon loolu la mooy seen xabru yi noonu la demee moo tax Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ne noonu laa ko ni ma ko interprété loolu mooy lan li mu ci bëgg wax mooy ñoo ñoo ànd rek ñooy ñooy bokk fu ñu nekk. Kanta Seydina Ousmane moom Baqi' lañ ko suul te wax nañ la ci jotaay bële ni Baqi' mel ak xabru yonent bi alayhi salaam waaw. walaay la porte 38 masjid kiiwu Bilaal <laughs> boo génnee ci rawda bi direct booy génn fi ñi nga xam ne moom lañuy fa ngay jaar romb xabru yi daal di génn boo génnee rek en face yaa ngi Baqiya yaa ngi jàkkaarloo Baqiyul Gharqad voilà almeeru Médina gisoon nañ ko fi waxoon ci ay ah kon nag mu ngi noonee nee na ma aw foofu lañ denc Seydina Usmaan nga xam ne dafa mel ñoom dañu nekk ak yonent bay saa saan moom mu jàkkaarloog ñoom ne le allah allah allah fa awwaltuha quburahum kon mu ngi noonu mu ne muttafaqun alayhi hadis bi daal imaam al-Hafiz al-Bukhari ak al-imaam al-Hafiz Muslim ibn al-Hajjaj ñoom ñoo ko solo lool gisoon nañ ko wallahu ta'ala a'lam bon boo nañ teg beneen bi comme que beneen bi moom duñ ko gis dañ koy wax kese après jàll parce que mooy hadis yi na Abu Hurayra ba nga xam ne moom lañ la doon wax dañ gisoon ko hadis numéro quatre cent quatre cent quatre cent vingt-quatre